Kisra ibn Hurmuz azimul furs muy Kisra di doomi Hurmuz newoon jiitu ñi nga xam ne ñooy Perse waaye it jeexaloon nañ ci jataa bi weesu lettre bi nga xam ne moom la yónni ilaa qaysara azim ar-rum ay hiraql muy lettre bi mu yónni César bu romain yi l'empire romain byzantin te mu joxoon ko seydina Dihya ibn Khalifa ibn Farw al-Kalbi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa gisoon nañu ñoom ñaar ñépp li nga xam ne looloo newoon seeni tontu que ça soit Kisra que Qaysar Kisra gisoon nañ ne moom mazzaqa risalata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fadaa alayhi rasulullah wa daa rabbahu an yumazziqa mulka fa kaana kama qaal moom ba mu xottee téereb bataaxalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da ko ñaan yàlla ngir mu daldi xotti nguuram comme ni mu xottee leetaram mbir ma mujj na mu doyte ndax kan ndax doomam bi mu jur moo ko assassiné moom ki nga xamante ne moo ko faat moom di Kisra ibn Hurmuz di sëtu Abu Anushirwan kanta Qaysar gisoon nañ ni am na riwaaye yoo xam ne comme riwaaye ñoom imaam Ibn Sa'd ak yeneen riwaaye yoo xamante ne nii dañu ne woon Euh, dafa teral téereb yonent bi aleyhi salaatu wasalaam na ko noonu imaam Shaafi'i raxmatullaahi aleyhi comme ni nga xam ne noonu ko imaam al-Bayhaqi raxmatullaahi toxale ci moom ci dalaa'ilu nubuwwa imaam al-Bayhaqi raxmatullaahi imaam Shaafi'i nee na raxmatullaahi alayhi jote na ko këne ki nga xamante ne mooy Qaysar moom bi nga xamante ne ci la ko lettre bi jële fa euh, euh, euh, ci la ko dikkal li nga xam ne mooy lettre alayhi salaatu wassalaam akrama kitaab annabi wa wada'ahu fi miskin fa qaala annabi sallallahu alayhi wa sallam thabata mulka wala sabata mulko mu ne moom imaam Ash-Shafi'i bi nga xamante ne nii ci la dane xafidna wa xafidna ñun de takk nañu te jële nañu ci boroom xam-xam yi man imaam Ash-Shafi'i kene Qaysar bi ko lettre yonent bi alayhi salaatu salaam dikkalee da koo teral ut foo xamante ni nii ci benn uh, fu baax foo xam ne en ci der lañ ko defare daal di ko fay dugal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ko loolu dikkale xabaar boobu mu ne kooku nguuram sax na contrairement ak li mu wax Kisra ne mazzaqa Allahu mulka kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu mu wax noonu la mujj deme noonu la mujj deme mooy Kisra ta ta Kisra finalement ko ko fa wutu woon dane woon ki muy def ki ko war a wutu ki ko war a wutu mooy ki ko fa war a wutu après mooy doomam ju jigéen ba xabaar bi dikkalee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne laa yuflixu qawmun wallaw um umurahum wala amrahum imra mu ne ay nit ñoo xamante ne nii dañoo jël seeni mbir teg ko ci loxoy ab jigéen mu leen di jiite jiite seenum réew walla seen doxalin ñooña duñu texe loolu lu ñu texe moo tax Kisra la leen dal moom yàggul dafa daldi effacé wu nguuru Kisra moo tax moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon wax comme li nga xam ne noonu la ko imaamu Muslim ibnul Hajjaaj Abul Husayn rahmatullaahi aleyhi solowee ci kitaabul fitan muy xadis boo xam ne mu ngi ko jële ci seydina abu hurayra radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne qad maata kisra fala kisra ba'da wa idha halaka qaysaru fala qaysara ba'da walladhi nafsi biyadihi latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah seydina abu hurayra radiyallahu anhu naka noonu imaam albayhaqi soloo na ko ci dalaa'ilu nubuwwa muy bi sanadin saxiix wa qad axrajahu abul imaamu abul xusayn muslim ibnul xajjaaj fi saxiix seydna abu hurayra mu ne qad maata kisra kisra faatu falaa kisra ba'da kisra dootul am ginnaaw moom loolu mooy lan mooy nañu xame woon l'empire perse avant xew-xew boobu muy xotti lettre alayhi salaatu wassalaam keroog la mujj am gis nañ ne dooma mu ko fa wutu yàggul mu jóge fa ba pare nekk dooma ma koy bu jigéen a koy fal moo fa moo ko fay wutu waaye ay at lañ ci def jullit ñi daldi ubbi foofule l'empire perse tasaaroo moo tax mu ne qad maata kisra fala kisra ba'da wa ida halaka qaysar bu qaysar faatoo fala qaysara ba'da bu César faatoo fii moom faatoo guloon ndax moom dafa gudd fan am nañu ne nekk na ci nguur gi lu ëpp ay trentaine d'années di dem moom mi nga xamante ne moo doon Hiraql azimur Rum newoon ci nga xam ne mooy njiitu romain moom bi nga xamante ne ci la génn àddina ca la l'empire byzantin ñàkke terre ya mu amoon siri ay at lañ ci def jullit ñi yuy tuuti ñu nangu ba nangu hatta aasimatu ar-Rum yaani qos al-Qustantiniya wa asbaha taxta liwaa al islaam taxta liwaa sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tuuti ay at yu gàtt lañ ci def jullit ñi nangu dëkk yooyu yépp ba ni ñee nangoo li nga xamante ne mooy capitale de l'empire de Rome byzantin nangu lépp mooy Constantinople te dinañ ko gis comme niñ ko waxoon Hiraql xare yi nga xamante moom la am ak jullit ñi ginnaaw lii nii yoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne wa idaa halaka qaysaru falaa qaysara ba'da walladhi nafsi bi yadihi waat naa ko ci ki nga xamante nii sama bakkan mu ngi ci loxoom moom muy borom bi subhaanahu wa taala la tunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah waat naa ne dingeen ngeen ji li nga xamante ne nii mooy seen seen seen trésoru ñaari empire yooyu muy l'empire romain ak l'empire perse di ko dépenser ji fi sabilillah ci yoonu yàlla am na ci weneen riwaaya ba léegi seydina imaamu muslim ibnul xajjaaj rahmatullahi alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ci xadiis boo xam ne imaam abu hurayra radiyallahu anhu moo ko nettali mu ne halaka kisra thumma laa yakunu kisra ba'dahu wa qaysaru la yahlikan thumma laa yakunu qaysaru ba'dahu wala tuqsamanna kunuzuhuma fi sabilillah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne halaka Kisra mooy faatu na da doon wax ne naan Bazam mi ko toogaloon Yaman gaawal nu mu gën a gaawe nga dem ci ki ma bind lii mu indil ma nga indil ma ko nu mu gën gaawe lan moo tax mu may bind lii yeneen bi aleyhi salaatu wassalaam ba ko ñaar ñu ñëwalee mu ne leen inna rabbi qatala rabbukuma sama boroom faat na walla faat na boroomam moom baadam buuru yaman Kisra mi mu fi toogal nee ko kooku sama boroom man faat na ko sama boroom man faat na ko kon mu ne halaka Kisra Kisra alkuna al e, e, dee na summa laa yakunu Kisra ba'da Kisra gu tax ñuy wax dooru fi am ndax ña fa nekk ay ñoo xamante ni ay régime de pacotille lay mujj doon ndax jullit ñee ngi nekk ci seeni trousse te keroog la ñuy gëj am stabilité comme ñoom ni ñu ko doon ame ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy waa Perse di almajuus ñi nga xam ne ñooy zoroastriens yi ndax ñoom kaanu ya'buduna naar safara lañ doon jaamu taal boobu li nga xam ne neewoon nañ dootul fay dootul fay di symboliser li nga xam ne mooy seen diine ji ñoom almajuus les zoroastriens mu ne wa qaysar kanta qaysar la yahlikan na dina faatu thumma la yakunu qaysaru baada te bu faatoo qaysar dootul am ginnaawam keroog la qaysar yi ñëw yépp c'est des qaysar de pacotille lay doon wala tuqsaman na te waat naa ne di ngeen dépenser kunuzuhuma seeni seen trésor ñaari empire yooyu fi sabilillah ci yoonu yàlla xam nga gisoon nañu gisoon nañu gisoon nañu li nga xamante ni bi ñu doon gis tarjama am na ku fu ñu doon gis tarjamaam dama koy laaj d'abord ba tuddoon ne moom bokk na ci ñu ubbi bi sanadin boo xam ne nettali boo xam ne da'if la këne keroog ñoom ci jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ci lañu ubbee fa nga xam ne mooy madainu Kisra muy saxaaba boo xam ne keroog ceinture ga Kisra doon takk bokkul ak Kisra bii dee mooy ñu ko fa wutoon après moom moo ko ñoom jullit ñi ñoo ko mujj nangu nangu foofu yépp ba nangu ceinture goo nga xam ne mooy couronne royale mu ñëw Seydina Umar ibn al-Khattab daal di koy takkal kontaan ci ñoom loolu gisoon nañ ko kan moo fàttaliku ban saxaabi la woon yarhamuhullah ma jox la indice ma jox la indice muy saxaaba boo xam ne abu jahlin doon na ko tëb abu jahlin ibn hisham amr ibn hisham abu jahlin doon na ko tëkku moom saxaaba boo boo bële laata muy tuub ndax loo xamante ne ni defoon na ko bu ma nee laata luy tuub xam nga boo nee boo xam ne Abu Jahlin doon na ko tëkk Abu Jahlin presque ñépp la doon tëkku ci jullit boo ma nee koo xam ne doon na ko tëkku man nga ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud waaye déedéet Seydina Abdullah ibn Mas'ud ba ko Abu Jahlin di dóor mbecca ko sonal boobu mooy lan mooy ba mu cuubee ñëw di jàng suuratu Rahmaan fële ca Kaabatal musharrafa zaadaha llahu tashrifan wa takriman kii nag saxaaba la boo xam ne kilifa la woon ci ay ñoñam mu am loo xam ne da ko defaloon da ko doon wax ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lu mu dund ak moom lu mu gis yonent bi aleyhi salaatu wasalaam def ko mu koy nettali waa Quraysh yëg ko temps yooyu mooy avant avant yonent mooy mooy boobu Badar yooyu yëpp amagul waa Quraysh yëg ko Abu Jahlin mer di ko tëkku di ko menacer kooku mooy kat yàgg na nag waaye mooy affaire yi da ngay fàttaliku dangay ngay fàttaliku kooku mooy mooy kan hein kooku mooy Seydina Suraaqa ibn Maalik gaa fàttaliku ba Abu Jahlin doon ko tëkku naan ko Banu Mudlij waa xam nga ci waa Banu Mudlij la bokkoon inni xaalu Euh, kii seen mbokk mi Suraqata mii nga xam ne li mu jóg li nasri Muhammadin waaw di di tëkku waa Banu Mudlib naan leen téye leen seen kilifa gi waaw di Suraaqa ndax lii mu xërtale jóg di dimbali diine Seydina Muhammad ji sallallahu alayhi wa bu ñu moytuwul dinañ dal seen kaw te di ngeen xam ne bu ngeen ko fi jëlewul ndax damay ragal mu changer def loo xam ne ginnaaw bi ngeen nekkee ci sécurité ak paix mu daal di koy changer waaw ginnaaw bi ngeen nekkee ci ak cangaatu ak sécurité mu daal di koy changer def ko leneen loolu laay bañ moo tax may wax ngeen ngeen téye seen seen seen seen njiit bii di Suraaqa ba Suraaqa tontu ko ne ko Aba Hakamin wallahi ne ko yow Abu Hakam yow dangaa gisul li ma gis boo gisoon li ma gis du nga bàyyi li nga wax te sax maa ngi lay tenir mettre en garde man Suraaqa Suraaqa moomu Ibn Malik mi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xam ne ci lay gàddaay ànd ak as-Siddiqul Akbar Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu keroog bi mu dajeeg suraaqa ndax suraaqa dafa dégg waa Makka ne ku ñu ko rayal ku ñu ko indil mort ou vif di nga am li nga xamante ne nii mooy miatu naaqa sans gëléem ngay am suraaqa daal di dévier attention wu nit ñi ña nga xam ne waa ji ñëwoon ne man romb naa ay takkandeer ay nit gi séen naa leen ay silhouette ñuy jëm ko te tafe nee na mu ñëw suñu dëkk fële ca ban yi mut li wax ko fa waaja mën a ko déedéet ñooñu ñuy wër seen gëléem yu réer la ngir tromper gaay ma bàyyi ba ñépp dal ma jël sama fas daal di fas yéene dem ngir dabi leen ci jamono yu jële ba mu demee mu jege nee na euh, euh, euh, fasam wi di di di suux ci biir di dugg ci biir suuf si loolu nag la doon xëy di nettali saa su ne ñoom Abu Jahl mer bind ko ay lettre di ko tëkku di bind ah au lieu moom waaye waa banu mujj peuple yi loolu waxoon nañ ci lu bari ñi nga xam ne mooy politique bi nga xam ne moom la kuffaar yi doxal fii kulli zamanin wa tahta ay sama'in wa fawqa ay ard ci jamono ji ne fii kulli waqtin waqi buñ bëggee yàqub dëkk au lieu dañ naan gaa yi surtout bu dee njiit ba doxalatul ñoom seen intérêt yi bëggoon mu doxal ko dañuy fexe wat leen ne seen njiit bi mu ngi commencer dévier doxatul ci li leen di soqali léegi dafay dox loo xam ne fexe noonooloo ak ñoom loolu la Abu Jahlin doon def moom Suraaqa moomu radiyallahu anhu bi ñuy gis tarjamaam gisoon nañ ne bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ubbekoon iwaana Kisra ak madaa'ina Kisra moom Suraaqa ibn Maalik al-Mudliji radiyallahu ta'ala anhu te keroog la moom nee na ci xadiis boo bële nga xamante ne rawaahu ibn Sa'd nga xamante ne keroog dañ ko takkal Seydina Omar dafa kontaan ci ñoom ñëw daal li koy takkal li nga xamante ne moom Suraaqa bi nga xam ne nee na kaw kaw laa woon ñu jël ceinture ki nga xam ne moo ne woon buuri àddina jamono jooju di l'autre puissance mondiale di Kisra Kesroes bu Perse la mu doon takk ñu takkal ma ko man kaw kaw bi nga xamante ne fii laa ne woon ci àllu arab bi di Babanu Mudli la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu waxoon am la tunfaqun ma kunuzuhuma fi sabilillah Allah idaa halaka Kisra halaka Kisra fala Kisra ba'da wa idaa halaka Qaysar fala Qaysar ba'da kon loolu la moo tax gaa yi looloo leen dara muy ñoomin Kisra ibn Hurmuz ibn Hurmuz léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme li sayyidina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waxoon sayyidina Anas Seydina Anas ibn Malik ci xadis boo xam ne imaamu Muslim cay imaam Muslim cay loo loo ko ba waaw imaamu Muslim ibn al-Hajjaj moo ko soloo xadis boo xam ne rawaahu al imaamu Abul Husayni Muslim ibn al-Hajjaj ñun nag amuñu euh, euh, nu mu tudd <laughs> mooy mooy euh, tarjama ñoom imaam muslim imaamul buxaari imaam imaamu muslim imaamu muslim imaamul buxaari imaam abu daawud an-nasaa'i at-tirmidhi imaam an imaam ibnu maaja ak ñooñu ay imaam al bayhaqi yooyu bon xam nga ñun defuñu ko mais sauf que mooy loolu bon def ko day day kii quoi mooy day ginatee bari comme que ñu ngi def tarjamaay saxaaba yi nii mais des fois dinañ wax ci ñoom dara des yàqul dara waaw ñoom Seydina imaamul a'imma ibnu Xuzayma waaw ñoomin <laughs> ñoomin ñoom ñoomin uh-huh, ibnu Rashid ñoomin imaamu Maalik ibnu Anas ñoomin Sufyaan ibnu Uyayna ñoomin seydina al-Awzaa'i ñoomin imaamu Shaafi'i ñoo ñépp moom booy def seen tarjama mooy fii des ñu wax ci ñoom lenn mais boo pour wax ci ñoom leneen day kii imaam Muslim dafa yéeme rek dafa non dafa yéeme dafa yéeme xoola muy continuer di ñu nettali ci xadiis boo xam ne moomu imaamu muslim mu ngi ko di ci kitaabul jihaad kitaabul jihaad yi wasiya muy xadiis Seydina Anas ibn Malik ba léegi kon ñu ngi ci leet yi kon pare nañ ci Kisra Qaysar comme niñ ko waxe woon ñu war a gis keneen ñu war a gis keneen muy comme niñ ko waxe woon imaam muy an-Najaashi mooy le Négus nekkoon ginnaaw Qaysar Kisra nguuram a gënoon a rëy jamono yooyu même bu doon ne mooy bokk na ci buur yi ëppoon doole jamono yooyu ndax l'empire romain byzantin gis nga nim toll l'Asie mineure ak une partie une très grande partie de l'Europe ak l'Asie mineure ak jusqu'à proche foofu yépp ñoom ñoo ko moomoon muy l'empire byzantin quant à l'empire perse ñoom ñoo moomoon côté Irak Iran Azerbaïdjan Ouzbékistan yooyu yépp ñoom ñoo leen moomoon di ki nga xam ne mooy Kisra ibn Hurmuz ba ay Yaman yooyu ak ñoom bay Bahrain ay sultanatu Amman côté yooyu yëpp Oman yooyu yëpp ñoom ñoo ko moomoon kantaa yi moom gis nañ ne Éthiopie la yoroon mais Éthiopie lu Éthiopie ak tay gi ak l'Abyssinie une partie de la Nubie antique ci la woon mooy Nubie googu ñu doon wax une partie woog ci la woon ay Érythrée yi yëpp mooy bu ñu yor kartub léegi yooyu yëpp ci lañu woon kaana kullu hada tahta imrati wa sultati an-Najashi moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da koo yónni leet muy le négus comme ni nga xam ne noonu la yónnee leet ci jamono jii ñu ne muy entre sulhul Hudaybiya le trêve de Hudaybiya le traité bi Hudaybiya ak li nga xamante ne mooy fathu Makka zaadahallahu tashrifan wa takriman du ubbi Makka seydina anas ibn malik mu ne radiyallahu taala an imaam muslim ibn al-hajjaj kon soloo ko ci kitaabul jihaadi wa siyar mu ne moom seydina anas anna nabiyallah sallallahu alayhi wa sallam kataba ila kisra wa ila qaysara wa ila najaashiyi wa ila kulli jabbaarin yad'uuhum ila allahi taala seydina anas mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kataba ila kisra dafa bind leet ki nga xam ne mooy kisra comme niñ ko gise wa wa ila qaysara bind leet ki nga xam ne mooy qaysar mooy mooy mooy qaysar wa ila najaashi bind leen ki nga xam ne mooy annajaashi wa ila kulli jabbaarin yónni ko bépp despote ak bépp koo xamante ne jàpp nga ne yow yaa doon balballu ci kaw ña nga jiite jàpp ne antal ilaa yow yaa fi représenté yàlla yi def gaa yi comme des moins que rien des sujets yoo xamante ne nii ci say waaw ñu mel ni yaa leen moom am ci ñoom droit de vie ou de mort di yàq dëkk yi te jubuñ mu yónni ci jabbaar yépp les grands despotes yónni ci ñoom ñépp yad'uhum di leen woo ilallahi ci buur yàlla ta'ala mu kawem kon bokk na ci ñi mu yónni mooy ila Najashi muy an Najashi léegi mu am loo xam ne foog ñu régler ko d'abord nga ne ma ah xam nañ ne wax nga ñu ne te lool xam nañu ko Qaysar Qaysar ñi dëkk ku jiite l'empire rome romain byzantin lañuy ñuy woowe Qaysar ak l'empire romain bu occidental ndax xam nga l'empire romin dafa mooy après la am ñaari Rome mais mais Rome byzantin ci Rome gële la jóge ndax foofu yépp Rome Italie bi ñoo jiite woon foofu yépp voilà muy euh, empire boobu dafa yaatu woon moomoon Occident ay France ay Allemagne am ay ay celtes yi yooyu yépp mu ñu dominer leen ba dominer doon jéem a dominer une partie de l'Afrique de l'Afrique du Nord waaye bon gis seen xeex yeeg euh, cabral amiral nu mu tuddati sax oh sama kii histoire fàtte naa ko euh, euh, mooy l'empire carthagien bi na woon Afrique yu noor ñu doon xareek ñoom ngir bëgg leen a boole ci lii te tamit gis nañ Rome dafa dominé woon foofu sax ba moomoon ko ba nga gis moo tax ngay gis théâtre romain yi foofule boo demee ci Carthage Carthage muy Carthage foofule ca Tunisie ak yi nga xam ne ñoom ngay gis ci l'empire du nord mu nekk ay vestiges yoo xam ne bu ci nekk day wane li nga xamante ne nii mooy trace romain yi fa jaar ñoom nag ñoo moomoon ba Syrie côté bële nag moom lañu naan l'empire romain byzantin nga ne ma xamoon nañ ne kon ku jiite Rome jiite l'empire bi lañ naan Qaysar muy César kanta ku jiite Faris Perse moom lañ doon wax Kisra Kesrobes léegi léegi ku jiite Égypte ak Alexandrie xam nga Égypte tout lépp avant mooy avant Firawna lañ la doon woowe mais après loolu dafa deñ al-Muqawqis loolu dinañ ko gis waxo léegi ku diite woon Éthiopie Abyssinie dañ la doon wax lan an-Najashi léegi yonent bi aleyhi salaatu wa salaam Seydina Anas dane dafa yónni lettre an mais ban Najashi la est-ce que mooy bi nga xam ne mooy Ashama rahmatullahi alayhi tamu gëmoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam wala beneen Najaashi la ndax comme que ab titre kese la buñ nee monsieur le président rek te monsieur le président bu France fii waxoo tur bi en 99 monsieur le président ka mu doonoon ak 2017 monsieur le président la ñuy wax ba léegi mais xam nga ne du même personne bi léegi na kon ñun an-Najaashi bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni lettre bi moo ciy kat comme mooy monsieur le président rek mooy le Négus ñun kañu xamoon Ashama la tuddoon te kooku mooy ko tuuboon est-ce que kooku la loolu riwaaya yi yu bari defuñu dañoo ñëw wax comme si ne mooy yoo xam ne dafa leer sax dañoo wax ne mooy Najaasi boobu di Asham kon ni ko imaam Ibn Sa'd soloowe ak ñeneen ak ñeneen que ni mooy Ashama bi nga xam ne moom la ah, moom la kan yónni woon moom la moo fatoon jullit ñi ca cinquième année ba ba leen yonent bi alayhi salaatu salaam yónnee ba ñu nekkee Makka ñu leen di sonal mu ne leen dem leen fële nga xam ne mooy Abisini ndax am na fa buur boo xam ne kenn du tooñ ci fa moom du ñu tooñ kenn fa moom am na sax riwaaye yu ne keroog bi nga xam ne ci la mbir yi ci la jot lettre yonent bi alayhi salaatu wassalaam te loolu am nañu ko solo jële ko ci imaam Ibn Isaaq ibnu yasaar raxmatullah alayhi kënee eh. eh, kooku noonu mooy asxama boo ne mooy ne dafa bindaat yonent bi alayhi salaatu salaam di ko wan ne tuub na ba yónnee ko doomam ak ay ay ay ñoo xam ne ngir mu dem fa far ci gaal ga lañ lab àgguñu waaye riwaaye yii nii ñu la wax nii yépp mooy ne wéruñu waaw mooy ci seen sanadun dafa am loo xam ne wérul moo tax yenn yi nag boo leen boolee ñoom ñépp dañuy nekk loo xam ne day xaw a nirulu xasan waaye waaye euh, euh, li gën a dëgër insha allah mooy ne du moom du moom euh, du moom euh, mais am na riwaay yoo xam ne dañ ne yaa asxama la wax yaa asxama inna ne ki nga xam ne mooy Amr ibn Umayya ad-Damri radiyallahu anhu mi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam xam nga Seydina ca Kisra kan la yónni woon Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi ci Qaysar kan la yónni woon Dihyatu ibn Khalifa ibn Farwatul Kalbi ki nga xam ne moom la yónni woon ci Najashi mooy <coughs> Amr ibn Umayya ad-Damri <coughs> moom bi mu demee ma mais am na riwaaya yoo xam ne dañ ne yaa asxama Amr ibn Umayya dana ko yow asxama kon tey kooku mooy wane ne lii la nan ñu ne la non riwaay boobu wérul riwaay boobu wérul te li ci côté càllale wérul imaam Ibn Sa'd moo ko soloo ci càllale boo xam ne àggul dafa am inqitaa càllale mi wérul léegi ma ne la. Euh, xoolal xoolal gis nga xadiis li koy dina wane pour pour ñu def lu gaaw pour ñu def lu gaaw lii gën a wan ne du asxama boobu mooy xadiis bi nga loon wax sànq naan imaam muslim da ko soloo ci kitaabu siyari wal jihaadi wa siyar ci saxiix xam nga lu imaam anas wax xadiis bi ma la doon wax ndax imaam muslim ñetti xadiis la indi foofu ci buntu woom nga xam ne mooy soraax yi ñoo ko def moom wax naa la bindul baabu baabu sàngam imaam muslim bindul loolu moom kitaabu sàngam loolu la bind waaw day bind kitaabu sara lii yëg lii mais baabu lool bind ko ki kitaabul jihaadi wa siyar loolu imaam muslim moo ko bind ci saxiix kantaa baabu buntu bi ko def baabu kutubu nabi sallallahu alayhi wa sallam ilal muluukil kuffaar yad'uuhu loolu noonu ilaa aaxiril kii bunt bi ba du bunt bi jeexe ne bunt ngi mooy bind yi nga xam lettre yi yonent bi alei satu salaam bind yéefér yi mbuuru yéefér yi di leen woo ci lislaam loolu imaam muslim bind ko ci bunt boobu nag ñetti xadiis moo fa ne ñetti xadiis a fa ne xadiis bi ci njëkk yépp di xadiisu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu wa arda Seydina Anas xam nga ñun sànq benn bi lañ la wax biim ci njëkk indi ci buntu boobu imaam Muslim dane haddathani Yusuf ibn Hamman al-Ma'ni qaala haddathana Abdul Ala an Saciid an Qataada an Anas ibn Maalik radiyallahu ta'aala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dana haddathanii nettali na ma Yuusuf sama sëriñ di Yuusuf ibn Hammaad di doomi ko ñuy wax Hammaad al-Maaniyu qaala moom mu ne haddathanaa nettali nañu Abdul A'laa suñu sëriñ li Abdul Ala an Sa'id mu jële ci Sa'id an Qataada mu jële ci Qataada menn mi an Anas mu jële ci Seydina Anas ibn Maalik an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kën yonent bi alayhi salaam kataba ila Kisra wa ila Qaysara wa ila Najaashi wa ila kulli jabbaarin yad'uuhum ila Allahi ta'aala wa laysa bin-Najaashi alladhi salla alayhi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam imaam muslim dane kii imaam anas mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa bind Kisra leer bind Qaysar leer bind an-Najaashi leer mu ne wa ilaa kulli jabbaar yónni ko bépp despote boo xamante ne nii yat di leen woo yad'uuhum di leen woo ilallahi ci buur yàlla ta'ala mu kawe mu ne wa laysa bin Najaashi waaye nag du Najaashi alladi bi nga xam ne salla alayhi yi sallallahu alayhi wa sallam bokkul ak najaashi bi nga xam ne ba mu génnee àndina yonent bi alayhi salaam da koo jullee kon leer na mooy leer na kon fii dafa ima Seydina Anas dafa leeral këne kon najaashi bi yonent bi alayhi salaam ne gis bi mu yónni leetar di ko woo ci lislaam mais bokkul ak kële ndax ka asxama moom rahmatullah alayhi moom ci boppam ba mu génnee àddina yonent bi alayhi salaatu wa salaam daf ko yëgal jullit ñi ne leen génn na àddina ci riwaay imaam muslim boo xam ne dafa tudd tur bi wax jullit ñi yëgal leen ko tàgge leen ko ba pare nañ génn ñu génn fi ñuy jullee néew mu daal di leen jullee moom ki nga xamante ne moom mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu jullee lan mu jullee jullit néew ki nga xam ne mooy asxama malikul xabashi nal malikul euh, euh, annajashi malikul xabashi kon kay loolu leer na seydna euh, imam anas mu ne wa laysa bi najashi bokkul ak najashi bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam jullee de kon loolu te lii bokk na ci lii gën a dëgëral li ñu waxoon bul fàtt bu bi ñuy bi ñuy tàmbali buntu bi ci wàllu lettre yi boo fàttale ko ñu ngi la doon wax ne kañ la yonent bi aleyhi salaatu salaam yónni lettre yi dafa am wuute ndax am na ñoo xam ne dañu ne am na ñoo xam ne dañu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ngi yónni lettre yi just après bi Hudaybiya juste après Hudaybiya entre Hudaybiya la ak fathu Makka ak ubbi li nga xamante ne mooy Makka te lool mooy li nga xam ne moo gën a dëgër que ne yónni na ko jamono jooju waaye yónni na ko après loolu yónni am na lettre yoo xam ne daf koo yónni après ndax am na riwaay boo xam ne bu wér la waxoon nañ la ne la moom dafa yónni yonent bi aleyhi salaatu wa salaam comme lii al-Hafiz Ibn Hajar waxoon dafa yónni li nga xamante ne mooy lettre bi nga xam ne ca la nekk tabu yónni ko Qaysar Hiraql ak ñeneen ak ñeneen ñooñu foofu day wan ne kon ci neuvième année bi boobu yónni na lettre Najashi ndax Seydina Anas fii nii moo ne ki nga xam ne mooy Najashi bi mu yónni lettre bokkul ak Najashi bi nga xam ne moom la jullee bi mu faatoo te najaas yi bi mu jullee jullit la woon te kooku ba mu tuubee yàgg na ca cinquième année ba la tuub loolu lan moo koy wane nga ne ma eh. nga ne eh, eh, eh, lan mooy wane ne Najaashi dafa tuuba <coughs> ah, loolu man waruma la ko woon a laaj yow yaa ma man maa la ko waroon a laaj mais dinaa la ko leeral pour ñu bañ a pour bañ a attardé lu bari ndax ci yoon yaa ma waroon a tontu <coughs> laaj bii du laaj yow boo xamante ne nii danga ma ko waroon a laaj waaye yow ci sa bopp yow ci sa bopp yaa yow yow yaa ma waroon a tontu ci lool waaye <clears throat> dama naan la kon dellu nañ dellu gannaaw ensemble gisoon nañu islaamu Najaashi ba nga xamante ne ca hijra bu njëkk ba ba yonent bi aleyhi salaatu salaam ne Makk yónni <clears throat> ñi nga xam ne ñooy saxaaba mi radiyallahu taala anhum yónni leen fi nga xam ne mooy foofu comme ñu ko waxe sànk ngir ñu dem rawali seen diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon loo xam ne lu am solo la mooy ba mu leen waxee ñu dem rawale seen diina gisoon nañ te ne imaam Ahmad ibn Hanbal dafa solo woon naka noonu imaamu imaam imaam ibn Ishaq loolu defoon nañ taxriiju xadiis yooyu waaw defoon nañu taxriiju xadiis yooyu seydina imaam Ahmad te loolu xadiis bu mel noonu cosaanam mu ngi ci saxiixu imaamu albuxaari rahmatullahi alayhi comme ni ko seydina Urwa ko ci seydatu Aïsha taala anhum wa ardaahum eh, këne këne Anas non këne <coughs> mooy yaa ngi fàttaliku riwaay boobu yàggoon nañ li nga xam ne ci la gaa yi nangu naroon a nanguwaat nguur gi ci ci moom dañu nangoo naroon a nangu nguuram ci moom lu tax ndax la mais ndax moom dafa dañ ne ko dangaa tuub ndax dangaa dugg dangaa bàyyi suñu diine ji daal di dugg ci l'islam voilà waaw ndax lan mooy la dañ ne koon innaka qad faraqta diinana wa xaraju alayhi fa arsala ila jaafara wa asxaabihi fa hayya'a lahum sufuna wa qaalu irkabuu fiiha wa kuunuu kamaa antum fa in huzimtum famduu hattaa talhaquu bi haythu shi'tum wa in zafartu fasbutu eh. thumma amida ila kitaabin fa kataba fiihi huwa yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yashhadu anna isa ibna maryama abduhu wa rasuluhu wa ruuhuhu wa kalimatuhu alqaaha ila maryam banim jeex yaa ngi fàttaliku loolu te rawaahu imaamu ahmad tamit bi sanadin hasanin imaam ibnu isxaaq dane woon xaddatani jaafar ibnu muhammad kon ha mooy loolu la woon xadiis koy fàttale ko moo tax imaam al-Haythami dane woon rawaahu ahmad wa tabaraani wa rijaalu ahmad ko wa Tabaraniyu ak imaam at-Tabarani wa rijaalu Ahmad góoru ñu ci càllale Seydina imaamu Ahmad ibn Hanbal siqaatu ñu wóor la xoolal ma wax la ci wolof li ma wax sànq te imaam Ibn Ishaq waxoon ko mu ne te boobu la woon mooy al-hijra ilal ilal Habasha lan la waxoon dane woon waa xa xabasa yi ginnaaw bi mooy ah, waa waa Éthiopie ginnaaw bi ñu gisee euh, euh, moom an-Najaashi ni mu accueillir ni mu accueillir ñi nga xamante ne ñooy euh, ni mu accueillir waa jullit ñi fa ñëwoon rawale ci seen diine ni mu leen accueillir ba pare yemul foofu. mu mujj tuub gaa yi ñëw ne ko innaka qad faraqta diinana yow dangaa tàqale ko suñu diine ji dugg ci beneen diine waaw ñu ne ko dangaa tàqale ko suñu diine ji gaa yi def mutinerie kon ci ñoom ñenn ñi ba xewee ñu déclaré ko guerre mu yónni ci Seydina Jaafar ibn Abi Taalib xam nga Seydina Jaafar mooy ba mu fa new asxaab yi ak ñam fa newaloon foofu la ca Abesini ca jullit ñi radiyallahu taala mu wax leen lan fa hayya lahum sufunan mu waajalal leen ay gaal ne leen yéeg leen ci ngeen xaar ci tafes gi bu ngeen yégee ne gañe nañ ma ngeen ngeen ngeen daw ngeen dem fu leen neex ngir rëcc bu dee maa gañe nag ngeen sax fi ngeen nekk te xam ne mooy kon dara bu leen fi dal leen metti nee na ginnaaw gi mu jël benn téeg ab këyit bind ci ne moom yashhadu mu ngi seede ne an laa ilaha illa allah amul benn buur boo xam ne moom lañu war a jaamu ci digg ku dul buur yàlla wa anna muhammadan kana seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamam la wa rasuluhu tandawam la wa yashhadu muy seede anna isa kana seydina isa ibn maryam alayhim salaatu wasalaam abduhu jaamam la wa rasuluhu te ndawam la wa ruuxu mooy ki nga xam ne moom la sànni woon ruuxul qudus ruuxam yu ak ruuxam gu sell gi moom borom bi subhaanahu wa taala ma ne la voilà lii xoolal jamono yii ñuy bind lettre yi Seydina Jaafar ñëw na ñëw na après mooy lii nii booba la woon booba booba la woon kon an-Najaashi yu tuubam ak tuubam dafa leer tuuboon na yàgg léegi kon ba gisoon nañu mais en plus ba muy dee ci sayyidatu Maymuna yonent bi alayhi salaatu wa salaam sayyidatu kii non pas Maymuna euh, euh, doomi sayyidina Abu sayyidatu sayyidina Abu Sufyaan bi bi mu koy denc mais ca Égypte fa la fa la bi kan la yónnoon Seydina Amr ibn Umayya la yónni woon ad-Damri ngir mu dem dox diggante ba an yi ci boppam moo ko canale moo jël can gi jox ko ki nga xam ne mooy kan euh, Ummu Habiba voilà Ramla bint Abi Sufyan Ummu Habiba mi ne woon foofu ak ñoom Seydina Jaafar ki nga xam ne mooy an-Najaashi can nga moo ko génne keroog en plus mooy lii lépp c'est pour te gën a rek mais li seyda Anas wax dafa leer bokkul ak walay sam bin Najaashi yonent bi alayhi salaatu salaam Najaashi bi mu yónni leetr bokkul ak Najaashi bi nga xamante ne nii moom la jullee bi mu faatoo comme ni koy gise buñ ci accès que ne yonent sa alayhi salaatu amaana foofu na fa la ñuy def li jëm ci solaatul janaaza mooy àtte yi jëm ci jullee néew. néew bu fi ne néew bu fi ne ñuy jugoo jullee ak néew absenté masala yooyu yépp ci foofu insha allah lañ koy dugal mooy lool ci neuvième année bi lay am mooy ci at mala di ñëw ci la yonent ma saa saam di tàggee ki nga xam ne mooy an-Najaashi ba pare daal di ko jullee julli absent mooy kon looloo gën a dëgër mooy Najaashi bi yonent ma saa saam yónni leet bokkul ak Najaashi bi ndax Najaashi yi bële tuuboon na tuub na ba pare kon di ko wax tuubaatal aslim loolu loolu loolu mooy daa fekk mu tuub ba pare voilà léegi xoolal même bu am na imaam az-Zurqaani rahmatullah alayhi foog naa moom laa gis mu naan wala mooy hypothèse que ne peut moom la woon asxama ndax riwaaye yële mais riwaaye yooyu premièrement dañ naan ci wàllu càll la wéruñ bu ci nekk dafa am rupture yi ci riwaaye yooyu dañu am ay ay yoo xam ne wéruñu am yoo xam ne ña ca nekk ci càllale yi ñoo wéru léegi même bu dee li ñuy bari bari bari ndax riwaay imaam Ibn Sa'd wax naa dafa am moom léegi euh, li ñuy bari bari mooy ne manoo koo mooy euh, manoo koo tëkkale kanam xadiis boo xam ne dafa wér imaam al Muslim soloo imaam al Bayhaqi soloo ci sanad boo xam ne imaam al Bayhaqi bu wér la bu mel ni sanadu imaamu imaamu muslim ibnu al-Hajjaj rahmatullah te imaam Anas wax leer ne bokkul ak Najaashi bi nga xam ne ni muy yónni leer bokkul ak ki mu jullee moo tax ku mel ni imaam Ibn qayyim imaam Ibn qayyim imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah mu ne ci imaam Ibn qayyim lan la bind. ci li nga xam ne mooy bind bari na mais ñun téereem bi nga xam ne moom ëpp bu ñuy utiliser ci domaine bii nii tam bind ko ci wàllu yonent bi alayhi salaam mooy Zaadul si fii hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi nga xam ne ñun ñëwaguñ ci nettali bi ndax dañoo bëgg a lijjanti lii ba pare. ban Najaashi la yonent bi alayhi salaam bi yónnee li nga xam ne mooy lettre loolu la ñuy lijjanti d'abord bu ñu ko lijjantee ba noppi door nañ jàll. ana lettre ba lan moo nekk ci biir léegi yanaan yaa asxama ñu xam ne kon du asxama mooy de toute façon euh, riwaay boobu wérul mooy dañuy xam ne lii wérul léegi mais am nañu ko riwaay ñu ko wax moo tax boo demee ci euh, ci ci ci euh, ci téere yi xadi kii siira yi ñu naan la ci asxama mooy waaw ndax daa am ñu ko wax moo tax wala ñi nga xam ne dañuy ñëw di di nettali ti yi waa boroom siira di wax comme ay xilaasu zahab nga xam ne dañuy nettali moom daanaka waxoon nañ la kii bi këne ci euh, kiiwu alxastallaanii boobu ci la gën a basé wu siira bu imaam alxastallaani eh, rahmatullah alayhi ak bu xala bi yegg yooyu mooy mais boobu mooy cosaan bi eh, Euh, léegi léegi lu ma doon wax mooy yooyu dañuy nettali li li borom boo tax dañuy nettali li waa ahlu siyar wax wala ñépp ci ñoom wala wax ya fa am mais tekkiwul na léeg léeg-léeg ñu nootal ne lii mooy li gën a wér léeg-léeg du ñu nootal dañuy nettali noonu dem moo tax di nga fekk mu ne la kii nu mu tudd najaas yi euh, euh, moom bañ ko yónnee moom lettre bi dafa dafa nangu nangu gu rafet ndax la moom la yenn xadiis yi wax loolu la nettali loolu la nettali mooy yenn xadiis yi ne moom da koo nett moom an-Najaashi bi asxama bi nga xam ne moo leen accueilliroon bi ñu ko yónnee lële dafa daf ko accueillir accueil bu baax bindaat yonent bi alayhi salaatu salaam di ko ci seede que ne moom gëm na ko te yónnee na ko ay cadeau yónneewaale na ko doomam ngir ñu ñëw bi muy ñëw ci yoon bi ci lañu ca gaal ga la ci géej gi ndax yonent Éthiopie ak arab yi la péninsule arabique fokk nga jël géej. foog nga jël gaal wala ba loolu lu lay traversé ci la ci la lab ci la ñu lab mooy loolu loolu ay xaris la yu ko wax mais yooyu noonu wéruñu léegi loolu nag da koy nettali ne loolu moom da ko dafa ak bu baax la accueillir nañu mais li gën a dëgër mooy ne du du du asxama sax keneen ci la comme li Seydina Anas wax rahmatullah radiyallahu anhu looloo tax xoola imaam Ibn al-Qayyim imaam Ibnul Qayyim al-Jawziyya li abi abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibnul Qayyim al-Jawziyya ad-Dimashqi rahmatullahi alayhi Shamsuddiin loolu moo doon dàkkan ci yoon am nañ ko doon dàkkantale Shamsuddiin abi abdillah abu abdillah Muhammad ibn Abi Bakr di Muhammad di doomi Abi Bakr moom xoolal li mu wax moom moomu li mu wax moom imaam Ibn al bi muy wax ci lii ci côté bi eh, mu wax ba indi nettali bi yonent bi alayhi salaam yónni bi mooy nettali imaam Ibn Ishaq ak ñii wax ne këne waaw ndax imaam Ibn Ishaq bu dee ci siiratu Ibn Hisham boobu duggul ci détail boobu dafa rek ne mu yónni Najaashi yónni fa kan Amr ibn Umayya ad-Damri la fa yónni mais ñeneen ñoo soloo foog naa imaam at-Tabari la moo ko soloo par intermédiaire ci mu jaar ci imaam Ibn Ishaq mais sanad boo xam ne àggul imaam Ibn Ishaq foofu ci la nettali liñ doon wax léegi léegi foofu ba ni mu génnee àddina après ba mu génnee àddina yonent ma lay saab saab daal di koy jullee imaam Ibn al mu ne rahmatullah bi nettali loolu ba léegi mu ne waa qultu mu ne man imaam Ibn al de nee mu lay naan man imaam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya nee naa wa hada wahmun mu ne lii ak def def le la mooy nettali bii ne asxama Najaashi ba leen ak ba ak a yéroon jullit ñi te tuuboon booba moom la loolu ak def def le mooy nettali bii nii def def le mooy wallaahu alam buur yàlla nag moo gën a xam mu ne waqad xalata raawihi walam yumayyiz bayna an-najaashi alladhi salla alayhi wa huwa alladhi aamana bihi wa akrama ashaabahu wa bayna an-najaashi alladhi kataba ilayhi yad'uhu fa huma ithnaan wa qad jaa'a dhaalika mubayyanan fi sahiih muslim anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam kataba ila an-najaashi wa laysa bin-najaashi alladhi wa laysa billadhi salla alayhi imaam Ibn al bi mu ne man nee naa mooy dafa nettali nettali bi ne riwaay yi naan Najaashi yi men ma juuboon la mu ne wa hada wax naa man wax mun lii def def le la wallaahu alam buur yàlla nag moo ki nga xam ne moo gën a xam mooy ki xam dëgg-dëgg mu ne waqad xalata raawihi ñi nettali li mooy ñi ko solo ñoom ñoo jaawale kenn ci ñoom wala ñoom ñoom ñoo jaawale walam yu mayiz te deful différence entre Najaashi bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam jullee ak ki nga te te mu gëm ko wa akrama ashaabahu te mu teraloon saxaabaam yi ba mu ko yónnee ca ñoom ba mu nee Makka moom alayhi salaatu wassalaam te te te te te ràññeewul diggante Najaashi bopp wa bayna Najaashi alladhi kataba ilayhi yad'u ila al-islam ak Najaashi bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam bind di ko woo jëme ci l'islam mu ne waqat jaa a te loolu ñëw na mu na lii ma wax nii ne ñaari na najaasu yu bokkul ñëw na mu leer nañ ci sahih muslim ci sahih imam muslim anna rasulallah kene yonent ma lay sar sa kataba ila najashi dafa bind ci an naja dafa bind an najashi wa laysa billadhi salla alayhi te ki mu bind najashi bu mu bind leer bokkul ak najashi bi nga xam ne moom la jullee ñaar lañu duñu benn mooy imaam Ibn al-Qayyim sànq bi imaam Muslim bi moom la wax nii ne loolu ñëw na ñëw na leer xam ne day wane ne Najaashi yi bi yonent bi alayhi salaam bokkul ak kii te lool e, biir bi day wane ne loolu ndax kii gëm na bu yëpp jàll fi naka lay mën a ñëwaate naan ko aslim tuubal te moom mu tuuboon bu yàgg loolu euh, mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër insha allah kon. an-Najashi bii nii muy bind bokkul ak kële te lool day gën a conforter di gën a dëgëral li nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu du rek lettre yi entre sulhul Hudaybiya muy traité du Hudaybiya ak Fathu Makka kese la ko bind lool dañuy wan ne ndax Fathu Makka ci huitième année bi la nekk te an-Najashi bi mu jullee te gëmoon ko kooku ci neuvième année bi la te kooku noonu comme que du kooku la ko jullee te ka ko wutu keneen mooy après moom ka kañu fal négus ka nekk négus après moom kooku noonu yéeféer la gëmuloon buur yàlla subhaanahu wa taala gëmuloon yonent bi alayhi salaatu wassalaam te kooku la Seydina Anas ne kooku nag la yonent bi alayhi salaatu wassalaam bind lettre ah, bokkul ak Najaasi bi nga xam ne moom la jullee kon loolu ñu xamee ci na kon après kon ci neuvième année bi ginnaaw faatuk an Najaasi ci la kan ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam bind lettre ka ko fa wutu ngir woo ko ci lislaam comme na nga xam ne kaw kam fa wutu muy asxama noonu la ne woon ci lislaam kon loolu leer na moo tax loolu insha allah mooy li gën a dëgër wallahu taala alam kon xam naa nag tey dañuy yem nii léegi nag ci jataay bii ni ñëw ci lañuy dugg nag ci biir lettre boobu ana lan la fa yonent bi alayhi salaam daldi wax ci biir gis nañu wax nañ ki ko yóbbu mooy Amr ibn Umayya ad-Damri moom gisoon nañ tarjamaam bu yàgg walillahi alhamdu wal minna kon nag ci jataa bi ñëw ñu dugg kon ci lettre bi mu yónnee Ashama non pas Ashama mooy ko ko fa wutu mooy an-Najashi bi nga xam ne moom gëmul woon yàlla looloo tax mu ko doon woo ci l'islam loolu la ñuy gis insha allah après après loolu dinañ gis beneen buur boo xam ne mu Muqawqis nekkoon malikul Iskandariya ak Misr moom mu nekkoon moom lettre tamit bu ko yonente mi aleyi salaatu salaam yónni ak yeneeni buur yoo xam ne ci arab yeeg yooyu insha allahu taala yooyu yëpp dinañ ko gis ci jataa bi li ñëw wala ci ci tegu wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in